mu ne ko non man man man du ma dem ci Aïcha parce que Aïcha non man terewoon naa ko mu génn di ànd ak di dem ci yooyu dégguma man nag kon man daw ma ko ma mu ne ma waat ma waatal ko laa ci yàlla ne ko par force di nga ànd ak man waatal ko ci waaw <laughs> ah, léegi nag mu ne ma ay ah, kon ñu dem ñu dem Sayyidatu Aïsa bi ñu yëgloo mu ne kii diw mu ne ko waaw <laughs> mooy xam na ne xam na ne sawaay da ko da ko liñ naan neen da koo tafoon quoi <laughs> neewoon na dootuma ko dootuma dootuma ko tudd dootuma fa dem dootuma ko seeti parce que dama koo jox sama sama sama sama sama conseil na ko ay sa bul dem bul topp yii nii bu ci dugg bu ci dugg dégguma mu dem kon nag man man c'est bon quoi <laughs> waaye bon euh, moom moo amoon coot parce que amoon na lu tax waaw xamoon na lu tax mu defoon loolu bon amoon na fu mu en tout cas amoon na loo xam ne ta'wil gu mu tegoon waxam jooju te bokk na ci ci yii nii eh, loolu mu doon jëf waaw eh, loolu eh, wallahu taala léegi nag loolu la al imam ibn Battal di wax rahimahullah ne ñooñu nag di wax loolu mooy ñoom ñoom ñooñu seen wax juumte la voilà <laughs> hadis bii day delloo seen wax parce que yonent bari saa saa dane lakunna afdalul jihaad waaw fa dalla ala anna lahunna jihaadan ghayra al hajj wal hajj afdalu minhu parce que bu nee ñeel na leen li gën ci jihaad mooy lan mooy bu nee lu gën ci jihaad mooy est-ce dafa dafa tënkale wax ji foofu la que ne jihaad yéen ji bi ngeen am benn kese la mooy aj Imaamu Ibnu Battaal ne waxul loolu nag lakin afdal mooy am ngeen waaye bi nag jihaad bu ngeen mën a def parce que jihaadu xare bi nii ci ci toolu yàlla loolu quand euh, am na ay jigéen yoo xam ne dañ doon fekk xare yonent bi alayhi salaam waaw hein kon nag mu ngi noonu mooy yonent bi alayhi salaam li mu leen doon tere ne leen laal ndax yore saa sam ala mag mu ne leen laa mooy déedéet lool mooy jihaad boobu du farata ci yéen waaw xanaa xamoo ne loolu dinañ ci ñëw ci kitaabul jihaad bu ñëwee ci wàllu jihaad ay masala yoo xam ne taxawoon nañ ci bu baax ci siira bi parce que surtout jamono jooju nga xam ne boo mooy année yi nga xam ne euh, année euh, deux mille quinze yi deux mille seize jàpp yooyu nga xam ne temps yi nga doon dégg rek Europe am na dégg nga dégg booy yoo xamante ni. bon euh, euh, seen yéene doo ko juge xamoo ko te tamit li nga mën a am yéene bu rafet ci ñoom en tant que ay jullit mooy seen yéene rafet na mooy bëgg nañu def lu baax waaye fa ñuy jaar ngir def lu baax lañu ñu xamul parce que amuñu xam-xam wala boog dañuy fiyewu ci ay nit ñoo xamante ne nii dañu leen di réeral ñu jàpp nay boroom xam-xam lañ ñuy def ay tojaange yu rëy nag ci turu diine di quitter la France di dem Syrie ñii di dem fële naan wala Euh, ngir dundali ci foofu diineeg ñu nekk euh, bu ñuy dem laqatu seen nday ak seen yaay ak seen parents yeeg yëpp duñ leen yëg dañuy jekk rek ñu ne euh, soit moom mu woote wala ab benn mbokkam benn xaritam daal di woote naan yaayam naan ko naan ko naan ko santal yàlla gërëmal yàlla voilà sa doom ji ne fa nekk na martyr nangam <laughs> waaw nangam ak nangam yooyu nga xam ne mooy parce que ñàkk xam diine la waaw mooy ñàkk xam am xam-xamu diine kese moo leen ci dugal moo leen dugal ci affaire yu mel noonee loolu moo tax taxawoon nañ ci bu baax ci siral waaw daggoon nañ ko sax foog naa mu ngi ci ahkaam yi waaw que je n'ai pas jihad dañ naan guerre sainte guerre sainte ku nekk tëb naan walla guerre sainte yor sa mete ah yor say flingue sa waay say kii génn say kalaas génn ci mbedd mi fekk ay ay ay tubaab yu toog di naan seen seen seen seen sàngara di lekk seen mbaam di di di di di lekk seen i frites ak seen i nga ñëw roose leen tërërërër allahu akbar sa jihad waaye da ngay nga naan lan waaye sa jihad fekk ci terrasse yi gaay gaay di naan ndax daa saa yow di nekk di happy nga ñëw roose leen hmm? ne ne léegi lii mooy jihad bi wala ñëw ci faay daasin euh, bi ah hmm? bëm affaire bi tël nga ne léegi allah akbar maa ngay jiyaat yooyu yëpp affaire caaxaan la voilà yoo xamante ne ni <laughs> yooyu mooy dara yóbbawu leen ci lu dul qanunul jahli le canon du de l'ignorance muy al jahlu al mubin bu leer bi looloo tax bu ñu ñëwaatee fii bon euh, amaana ñu yaatal amaana ñu tënk ko waaye bon yooyu dinañ ko waxaat tuuti rek insha allah bu boobaa nag mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon bu la nee na mooy da leen ne loolu du farata ci yéen te jiyaat ci boppam du farata ci ñëpp lu dul ci condition boo xam ne imaam bi moo ne ñoom diw comme bañ ko doon wax ñu ngi naan comme bu nee waa caserne Samba Diéry Diallo xam nga caserne Samba Diéry Diallo vay <laughs> Samba Diéry Diallo xamoo ko ah ca Colobane ah ak caserne militaire la waaw ñu ne leen jóg yéen ñëpp bu ko ministre de l'intérieur wala jiitum réew mi waxee amoon droit ñoom ñëpp ay jóg wala mu ne yéen waa quartier sàngam ñi fi man a xeex yëpp nañ jóg défendre di réew mi loolu ñoom day nekk farata ci ñoom waaw sinon jihaad ci luñ doyal du farata ah. waaw du farata jëmma waaw loolu lañ de bëgg a wax léegi nag lii bu la nee mooy lan mooy mbir mi nekkul farata ci yéen a yéen jigéen ñi waaw nekkul farata ci yéen loolu loolu loolu la biñ ne ndax ñu jihaad yoon waaw nekkul farat ci yéen comme comme góor ñi waaw waaye te tuddu ci jublu ci na da leen koo xaraamal ndax kat ummu atiya radiyallahu anha comme ni léegi saxi yi nee na ñun dañ doon génn ci xare yi ñun jigéen ñi ah di faj aljarha waaw ñun jigéen ñi mu ne ñoom dañ doon génn ànd ak yonent bay saasaan ci ay xare kon kan lañ àndal yonent saasaan ñuy faj ñi nga xamante ne ñooy feebar yi way way way blessé yeeg yooyu te gis nañ ko keroog rek bi ñuy wax Nusayba su bintu Kaabil xam nga mu asi yaay fa lañ naan Nusayba <laughs> la tuddoon ah mais nu kii Nusayba bële Ummu Umaara hmm? radiyallahu anha al-Maaziniya yaayu Abdallah ibn Zayd ibn Aasim gisoon nañ keroog waaw biñ ne man damaa ñëw Uhud gis affaire bi euh, bi muy toor a tàmbale bi jullit ñi gañe ba yéefar yi daw yeneen saa saam toog am yenn jullit ñi wër ko ma dem ñëwaat fekk mbir mi euh, contourne euh, booy euh, wëlbate ko yéefar yi daal laa gis ñuy rey jullit ñi jullit ñi waaye ma ne mais lii lan la léegi jël ma jël armée digg yéefar bu bon bi di Ibnu Qamiya al-Laythi naan jëm naan yeneen tubaab saa saam lay faat nee ma taxaw ci kanamam maak Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu nee bi mu agsee man la yëkka ngaddu jaasi tël la ma ko dóor nee bi mu ma ne koo tël sama loos bi la aj bi tël mais bi ma ko rafaalee sama jaasi ji ma yor man man ummu ndaw soosu ummu umaara dama ko wajow rafaal tël tël tël tël tël samay jàll mais nee na jariñu ko dara yéefar bu bon ñaari bu bu tong la tegale mu jàllee ci man nag Musa ba ci tegu mu ray ko nag daal di wane gannaaw radiyallahu anhu di daw naan qataltu Muhammadaa faat naa Seydina Muhammad yeneen saa saam lu keroog wax nañ la ba xare bi jeexee bañ toog noonu mu naan la manzilatu wala la makaanatu Ummu Umaara ahsanu min makaani xayrun min makaanati wala min makaanati wala makaani fulaan wala min muqaami wala la muqaamu Ummu Umaara tey moo gën taxawaayu taxawaayu Ummu Umaara ci jigéen la moo gën diw diw waaw te loolu hein eh, jigéen ñi du moom kese ah? yaay suy naa Anas ak ñoom ñu ko fa woon waaw waaw bi nga xamante ne ci la doon wax ne keroog bi ñuy daw xam nga ñoom hindi lañu ñëwoon yéeféer yi indi mooy loolu rek pour walla Ummu Atiya ci boppam ne na doon dem ci xare yi Eh, doon eh, fekke yooyu di di di faj blessé yeeg yooyu eh, dañ ko doon def kon loolu mooy loolu nag sauf que mooy nekkuloon farata ci ñoom léegi nag loolu nag la Sayyidatu Aisha comprendre moo taxoon loolu mu jàppoon ne même jamal jooju ndax demuñu woon ngir xare ah voilà demuñu woon ngir xare demuñu woon ne dañuy dem rayante ji voilà <laughs> waaw mais mu jàppoon ne loolu lépp ta'wil la bu amoon que loolu dara newu ci voilà yeneen saa saam daan ne jihaad yi waaye tekkiwul ne jihaadu guerre sainte ci boppam sax jigéen mënu cee ànd mooy man na ci bokku ci di faj ay blessé ki mel noonu waaw waaye bi gën du loolu bi gën mooy hajjun mabrur mooy aj goo xam ne gu boroom bi daal di nangu la kon loolu la quoi moo tax liñ la doon wax sànq mooy kon ñoom euh, looloo taxoon nag mu daal di woon koy def Sayyidatu Aisha jàpp noonu que ne loolu dañ leen di bo yoneen saa saa fii da leen a wax li gën waaye tekkiwu na bële mën lu nekk waaye bi gën mooy baril aj lool moo tax mu doon baril aj te na fii bu ko na mu xam ne loolu tegu ci du loolu la ci jublu que ne léegi buñ ajee yonent waaye saa saam mooy bi mu ne après aj gi na ngeen def seen kër yi tekkiwul ne lool mooy da na mooy aju farata gi la leen wax jeex na voilà jeex na ci yéen. waaw waaye di aj di ajaat loolu yeneen saa saa moo leen ne loolu hajjun mabruur waaw loolu mooy seen jihaad te loolu xam nañ ne lu ñu ma lu ñu mën a bari la voilà te loolu hadis bi loolu la ci dégg que ne day xemmeem loo ci di baril aj loo koy def waaw ah comme ni nga xam ne noonu lañu ñu permettre góor ñi ñuy baril euh, di euh, xare bu dee ci seen xaq loolu al imaam al xaafis ibn Hajar mu ngi koy tudd waaw <coughs> léegi kon loolu moo tax mu jàpp na waqarna fi buyutikum na tekkiwul ne dafa xaraam tuuti mu ne nag imaam al-Hafiz na xajal mu ne dafa mel ni Seydina Umar radiyallahu anhu dafa taxawoon ndax xadiis aaya boobu waqarna fi buyutikum na moo taxoon permettre leen woon soxnaa Yonent bi alayhi salaam bi mu nee xalif au début ñuy dem di aji da leen lool da leen ci da joxu leen ci woon ndigal waaw xam ne yëpp ndigal lay tegu c'est pas que ñun ñooy soxnaa Yonent bi alayhi salaam xalifa bi dafay nekk ñun suñu war na bu ci ñuy def lu non yooyu façon idée yooyu nga xam ne moo xew léegi ci ñu bari ci ñun nga xam ne xamuñu autorité xamuñu autorité xamuñu njiit soxnaa yonent way saa saam ku ci waroon a aji da nga doon laaj xalifa bi fi nekk waaw xalifatu rashid bi fi nekk est-ce que moom moo leen di jox digal suñu dem wala duñu dem te bu leen joxul digal kenn du siisu na waaye sama yoon nawu ci sama yoon a ci nawul damay dem aji sama yoon nawu ci may def lu baax yonent saa saam wax ñu lu ñuy wax laqul na ñeel na leen afdalul jihaadi hajjun mabruur mu naan ma bu ma dem man damay dema ah, déedéet yëfi yooyu yëfi yëfi yëfi ñàkk xam diine la ñàkk yëfi eh, eh, ñàkkub lëdëbu yi nga xam ne moom lañu ñu fees moo moo moom moo fees ci ñun wal iyaazu billah aslahana allah Seydina Omar début bi doonul woon noon permettre ñuy dem di aji soxnaa yonent bay saa saa mu ne dafa mel ni aay bi moo taxoon après nag eh, mu feeñ ci moom force dëgëraayu dalil buy wane ne non man nag leen a permettre man nañoo dem waaw surtout sayyidatu Aisha amaana mu wax keek moom mu ne fa adina lahunna fii aaxiri xilaafati mu daal di leen permettre ci jeexi jeexitalu li nga xam ne li nga xam ne mooy mooy xilaafaam kon ci jeexitalu xilaafaam la leen permettre waaw kon nag mu ngi noonu moo la nga gis ñeen nit comme ñu la doon wax sànq ñoom dañu jàpp ne bon comme que daal nee na waqarna fii buyutukun dañoo waroon a def voilà kon loolu euh, euh, euh, mu ngi noonu quoi hmm? mu ngi noonu mu ngi noonu wallahu taala alam kon gis nga fii ni nga xam ne noonu la xadiis bi ñëwee mu ne yonent bi salaam dane la kunna ahsanul jihaadi wa allah allah allah ah <laughs> beneen bi dane sax euh, euh, euh, nii la ko waxee mooy bi nga xam ne balee kitaabul jihaad wa baabu jihaadi nisaa mu jaar ba léegi ci Aisha bint Talha waaye ci ñeneen la jaar ci haddathana Muhammad ibn Kathir la wax muy na deux cent vingt-trois qaala akhbarana Sufyan ki ñu xabaar mooy Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq ath-Thawri génnaat na la cent soixante et un an Muawiya ibn Ishaq mu jële Muawiya ibn Ishaq ibn Talha ibn Ubaydillah kii eh, mbokku eh, ndaw si la ñi nga xam ne moom la ko jële kañ la génn na kañ la gën a na gisuñu ko léegi nag moom moo ne an Aisha bint Talha nga Muawiya ibn Ishaq mooy eh, kii <clears throat> ndaw si kii yom la bàjjanam la parce que Ishaq ibn Talha ibn Ubaydillah frère u bii la bint Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anil jamii an Aysata ummil mu'miniina radiyallahu anhaa annahaa qaalat ista'zanati nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fil jihaadi ista'zantu bokk hmm? damaa ñaan digal man sayyidatu Aysa yonent ma lay saa saam bokk ci jihaad yi waaw yow yow yow ah si saa yi góor ñi ci boppam moom bu doon ñoom dañuy daw rek. du <laughs> di foo gàtt comme naafiq yi waaw yéen ñi moom Sayyidatu Aisha ñëw moom di laaj digal yeneen saa sa est-ce que la bokk ci xare yi mooy jël arme di xare comme ñoom ah comme góor ñi fa qaala jihaadukunna al-hajj seen jihaad mooy xaj waaw waaw kon noonu ñëwee tamit ci kàddu yooyu wallahu ta'ala a'lam eh, beneen bi dañu jigéen soxnaam yëpp la sax waaw am na boo xam ne Aisha bint Talha ba léegi ki kitaabul jihaadi wa siyar ba léegi jihaadu nisaa boobu sayyidatu Aisha Aisha bintu Talha daan an Aisha ummul mu'miniina ani nabi sallallahu alayhi wasallam eh, sa'alahu nisaa'uhu anil jihaad fa qaala ni'mal jihaad al hajj waaw nee na say soxnaam kon du moom ñu xam ne si la du sayyidatu Aisha kese laajoon lool soxnaa yonent way saa salaam ndax xër ci yiw ak li ñu dégg ci gëneel yi nekk jihaad eh, ñu laaj yonent bi saa saam ndax du ñu bokk ci jihaad yi waaye yonent saa saam mu ne leen ni'mal jihaad ëskë jihaad bi nga xamante ne mooy alxaj mooy aj kon mooy mu indiqué leen ñu yem ci boobee ci aj googee eh, loolu mooy seen jihaad ndax jihaadu nafs la voilà comme niñ la ko waxee léegi xeex ak sa bakkan la de voilà <laughs> waaw xeex ak sa bakkan waaw da ngay aj tentation yi di ama ah. waaw eh, da ngay nekk di fu suuxam ji daal ak yooyu boo ko defee sa ak yàqu de di sàcc plaisir naan ah oh, Qurayshiyat yi rafet nañu de ak nangam ak nangam wala way xoolal li ayoo ah moom nekk ñii masha Allah yow loolu wal iyaazu billah yow feebar wala la <laughs> loolu ay suñu tentation la surtout Kaaba gi nga xam ne saa yu pëcc xool boo xam ne bu kenn xamul nu mu demee noonu <laughs> waaw ngaa yi gis day jigéen ñoo xam ne dañuy jëw di puusanteeg yow ngir lan. laal xajarul aswad di la dóor ay di di puusanteeg yow waaw wal iyaadu billah doo fa nekk di sàcc plaisir quand même <laughs> wal iyaadu billah mooy yooyu ay tentation yoo xam ne nit ki wallahi bu teewul boppam bu moytuwul dina fa jóge waaye ay ay saagi bàkkaar la fay jële <laughs> contraire ak yooyu yooru moo tax jihaad muy nekk jihaad mooy vraiment da ngay xeex sa bakkana ah. waaw il faut nga xam li la tax a jóg te moytu yooyu yëpp yooyu nag bala ngay dem nga koy yar sa bopp ah. waaw waaw ak tamit sa loxo téye sa loxo ba boo demee ci étal yii doo ñëw ne waaw mii ñii ñoom seen marché bi ñii lañuy jaay ñii mën ngaa rocc dara dem sa yoon sax kenn du la gis eh, <laughs> kenn du la gis <laughs> yàlla ngi lay gis <laughs> ji bu la gisul yàlla ngi lay gis te attention gars yi dañu bari ay caméra de surveillance foofu de ay caméra yoo xamante ne nii wóor na saay boo fi sàccee ci or bi jël génn léegi benn police policier yi jàpp la ngay weddi naan jëloo dara jëloo dara ñu dugal la fenn waaw boole la ay policiers yu jigéen ay policières ñu ñëw soit ñu fuye la wala ñu ne la génneel wan la vidéo yi ne la mu ngi nii te moom xam nga foofu boo fi sàccee lu man dañuy dagg sa loxo ah waaw <laughs> foofu sariyaa fay daw de fépp <laughs> attaque waaw yooyu tentation or bi nii commerce sa way way nit ñi ni ñu bare da nga naan même bu amee caméra sax fii nii bi ñu way raj-raj loolu nii way ci ci commerce yi ci état yi fi ñuy yooyu nii mën nga jël ndànk dugal sa poche wala yasubillah loolu boo amul loolu li may tentation la boo amul woon ngë euh, ragal yàlla boo demoon toolu ngat moo tax loolu jihaad la ak amaam solo la kon ci kaw noonu kon lëkkaale suñu bunt bi ak bon li ci newoon ci hadis bi daanaka wax nañ Abdullah l'essentiel léegi lëkkaaleem nag ak suñu bunt bii ñu nekk di wax euh, baabu wujubil fadli bi wa euh, hajj wa fadli bii ngëneelam lay wax mooy kon jihaad kon hajj mooy afdalul bokk na mooy afdalul jihaad waaw ci xaq koo xamante ne nii parce que bu dee jihaad boo xam ne daa taxaw comme niñ la waxoon jihaad guerre sainte xare ci toolu xare ci toolu yoonu yàlla yow bu la imaam bi ne yow jógal yéen jóg leen ngeen dem loolu yow li gën ci sa àq mooy loolu te amoo droit di def leneen manoon ne non non non c'est période d'aj man damay aji parce que re sa sam nee na mooy afdalul jihaad yi du pour jigéen ñi kese mais dañ ci xam ne afdalul jihaad yi mooy aj kon nag bàyyi leen ma man dew ma ci jihaad googee beneen jihaad bi laa dem te mooy pèlerinage amoo ci droit ngaan la voilà voilà parce jigéen ñi ci seen àq lii mooy waaye tamit ci góor ñi bu dee góor goo xamante ne nii moo tax laakin na moo tax kad kaddu googu laakin na riwaay boobu di wane ne mbir mi daa jooy ci nit waaw yeneen saa saam da leen ne déedéet waaye laakin na afdalal jihaad jihaad bi gën loolu nag ñëpp lay wax pour góor ak jigéen mooy lan xajjun mabruur aj gu baax loo soog ko bu boobaa mooy yow bu dee ne yow jihaad ji taxawul sa kanam guerre loolu moo la doon wax ne. bu boobaa kon yow waa ji nga xam ne day aj bi ajaat manoo ñëw di ko ŋàññi ci dara parce que kooku lu baax la dekk mu ngi def afdalul jihad nga naan ko ay li gën ci nga naan ko ay walla eh, nangam ak nangam yow amoo problème de sensibilité yow sa conscience may na la ngay aji eh, di jël alal yi di ko ci def alors que am na diw manula lekk mais diw boobu da man na ko dimbali est que il est obligé de moom alal ji mu war a a kese lay koy jox waaw waaw nit ñi wax gars yi dañu tàmm yu mel noonu nañ dimbali diw ñu naan est ce duñ jël zakat jox ko ci te kooku am yelloowul am zakat loo léegi man ngeen ko dimbali ci leneen pour yéen daal zakat keese ci lañ mën a dimbalee yow mii joxe zakat am nga leneen xanaa boo amee leneen lu la taree jël ci loolu joxe keneen def noon keneen def noon ngeen bëgg daal zakat bi nga xam ne yàlla moo ne ñii lañ koy jox yéen nag ngeen bëgg koo jox ñoo xam ne yelloowuñ ko wal iyaazu billah nañu feebar wala la. kon nag la kunna wala lakinna afdalal jihad hajjun mabruur di wane gëneelu quand même aj kon mooy afdalul jihad waaye il faut mu nekk boo xam ne aj mabruur ah. ba aju fala fala faju n'importe aju n'importe comment comme ak diñ ci wax sànq doy nag ak yiñ gis ci suñu jotaay yépp yoo xamante ne nii moom la ñu kon nag ci kaw nii hmm, loolu la kon de war nañu jeex na jeex na jeex na hmm? wala am na ci yenn riwaaya dana nara al jihaad afdalul amala yeneen comme niñ ko gisee nii sànq comme yeneen saa sànq gis nañ ni jihaad comme suñu riwaaya bi afdalul amal ah, parce que ren tubaab saa sànq daañu ci xamal lu baax ki ne bokk na ci gën waaw waaw kon nag mu ngi noonu ah allahu akbar moo am na ci benn riwaay imaam Ibn Maaja moo gondi imaam al-Hafiz mu ne foofu dane sayyidatu ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala nisaa'i jihaad qaala na'am jihaadun laa qitaala fii al-hajj wal umra <laughs> waaw mu ne yeneen saa saam dañ ko mais ndawal yàlla saa saam jigéen jigéen ñi am jihaad mu ne waaw jihaad boo xam ne amul xare amu ci waaw amul rayante mu ne al-hajj wal umra mooy aj ak umra waaw moo tax mu ko doon bari xaaral rek man daal saa eh, moo tax da doon aj lu bari di umra lu bari moo tax ñoom ibn kii ak lakinna afdalal jihaad yi moo tax ñoom ibn Umar moom bu ajee at mi at kii ajaat beneen waaw ah, doon permité aj umra aj umra aj umra ba gaa yi nekkoon gis nga xadiis bam gisoon nañu waaye waaye ibn Umar yow yow yow ak kii yow daal gis nañ doon nekk ci xare yi Eh, di kii ak yooyu te temps yooyu xare yi gaa yi xare yi doon wax ay rayante diggante jullit ñi kese la woon parce que gaa yi mooy omeyyades yi <laughs> waaw mooy omeya bi nga xam ne ci la leen eh, ñoom Seydina al-Hasan al-ano ah al-Husayn ibn Ali après eh, ak Seydina Abdallah ibn Zubayr ak yooyu tenir tête léegi ñoom yooyu nag xare yooyu ñu naan ko yow lan moo tax gisuñ ngay bokk mu ne mu ne mu ne mu <laughs> ñun xare nañ ba ñu waree xare waaw ñun dañoo xare ba ñu waree xare ngir diine gi nekk kulluhu laa lépp ngir yàlla kantaa yéen ni ngeen bëgg yéen yéen ñii di ma xërtal naan ma nangam ak nangam doo bokk ci xare yi yéen nag da ngeen a bëgg yéen ngeen xare ba li nga xamante ne nii mooy fitna ñun dañoo xaatal naa ba fitna jóge fi mooy yooyu fitna yi jeex fitnaay shirk bokkaale Eh, diine ji lépp nekk ngir yàlla kantaa yi da ngeen bëgg di xare di xare ba ba lépp nekk fitnaay kese bu <laughs> ko waa xaala <laughs> lépp nekk ay mana ñun man ku ma woo hayya ala salaa ma wuyu ko ku ma woon hayya ala qitaalin naas ma bañ képp ku ma ne hayya ala salaa comme jàkka ji ñëw leen julli lu baax yooyu ku ma ci woo man Ibn Umar ma ñëw waaye képp ku ma woo naan ma hayya ñëw leen ñu xarek sama bokku julli ñi ma bañ voilà kon nag mu ngi noonee loolu lu am am moo tax nga gis saxaaba yi radiyallahu doon baril ñi ko ci man ñëpp dañ doon baril ay aña waaw dañ doon aj bi aj bi aj bi aj bi aj parce que xam nañ ne eh, ngëneel yi ci yonent bi alayhi salaatu wax yu rëy rëy la loolu lépp di wane ne kon bu kenn découragé loo wala fekk koo xam ne day aj aj yu bari nga ñëw wala nga toog laajoo ko lu tax muy aj aj yu bari ngay am ay ñaaw njort naan kii collecte ay ay darajaay kii rek yow bu dee darajaay ajaratoog ajaa moom ak ak alaaji am na ko ba mu njëkkee aj yow lu ciy fayoon bu la tollee noonu laaj ko moo gën nga nekk fi di ko jëw di wax loo xam ne ci xaqam loo xam ne mayu la ko ah amoo ci droit borom bee la ko xaraamal ngay jëw nag waaw naan naan naan naan ñii ñii ñoo yées ñee dem ay añ nangam ba pare nag di la tuur ak lëndëm nettali yoo xam ne du dëgg naan am na at moo xam ne Abdallah ibn Mubarak voilà Euh, daa waroon a aji jël lam waroon a aji gis koo xam ne daa sonnoon mu jox ko ko voilà euh, euh, bam ko ko joxee après ajiwul ndax loolu la ko jox après nag bi mu demee noonu nag ca aj ga bañ ajee ñu dégg ab kàddu buy wax ne yéen ñëpp nangul nañ leen seen aj xaw ma ndax moom loolu lépp tabi du dëgg loolu amul waaw yàlla am na Kasiir mu ngi ko doon tudd ci al-Bidaaya wa Nihaaya waaye lool ñu ngi ko waxee rek dami affaire boobu wayur waa te loolu boo xamul waxu boroom xam-xam mooy wax mooy nettal la boo xam ne dëgërul dañ koy wax kefe te loolu lépp façon rek di jéem a touché mbir yi ci affaire sentiment jaar ci affaire sentiment ba yow li ñu yàlla defal xéewal yi ñu defal ne euh, afdalul jihaad mooy xaj ñu bàyyi ko fi di nag euh, kooku buy jël alalam di ko def ci leneen loo xamante ne nii fuukarewu la comme jénte ak yooyu gars yi duñu wax waaw ba xanaa kay bu ñuy wax mooy buñ ci bànneexoo ba pare wala ñoom amuñu accès ca bànneexu ga bokkuñ ci ñuy invité wala bokkuñ ci boobaa ñuy kaas waaye buñ bokkee ci ñi war a bànneexu ci ngénte la ngénte lu foor la waaw ak invité yak way ñii reer yu baax ak añ yu baax yii naan yu rëy ñoom boobu duñ kaas xanaa buñ paree ba pare rek ñuy waaye buñ ci bokkee duñ wax waaw loolu lépp yëf yi waxi saytaane la yoo xam ne du dëgg voilà waaw ay yàlla waa ji nekk ci poubelle yi mu jël affaire yi la mu waroon a ajo jox ko ko daal di toog ajiwul après nag ca ña aj yëpp ñu dégg ñu ne yéen dañ a nangul parce que jëfu Abdallah ibn Mubarak bële léegi bëgg fa tiir ay leçon nag léegi kon nit ñi nañuy xalaat loolu ma ne loolu lépp amul waaw bala ngaa wax dara am nettali boo xam ne yow waxu yoneen saa sax ngay jëndee nettali yoo xam ne dara ci amul même buñ ne woon sax loolu am na te du amul wal iyaazu billah amul waaw dañ naan la après waxu yonent bàyyi saa saam ngay kii wa ki manaamaat ay nelaw ngay teg fee teg ko yoo xam ne ay gént lu ñu lay wax ndàngam ndàngam waaw loolu lépp loolu lépp en plus loolu amul mooy histoire boobu laysa bi sax saxut amul waaw waaw katu xol yi nag dañoo miin dañoo gaaw ñenn ñi nga xam ne boo amul xam-xam surtout xam-xamu hadith dañoo gaaw ji nettali yu mel noonu waaw surtout bu aj yi jege ñuy mel ne ñuy décourager loo nit ñi suñu bañ a aji waaw ndax am na ay problème sociétaux yoo xamante ne nii yu ñu war a régler la fii xaalis xaalis boobu est-ce duñ jël def ko ci ëppul doole ñuy jëm di yi loo xamante ne pour yow ki sa njariñul kese doo wax doo bàyyi wax lu amul. tan moo la ne njariñul boppam kese la rien que muy dem di aji rek loolu am na ñoo xamante ne yéena leen ne ah diw de mu def man mii yàlla may na ma comme lim ko may ah mu yee ci ko tax moom mu dem aji ëllëg ngay am looy wax façon daaw wala. wal iyaadu billah ak <laughs> wallahu taala alam kon nañu yem ni bii di ñëw inshaa allahu taala ñu daal di àggale xadiis bi nga xam ne moom moo ci tegi ba léegi di xadiisu sayyidatuna Aysata radiyallahu anha wa ardaaha wa anna biha wa ja'ala al-jinaana al-'ulaa maskanahaa wa ma'waahaa